mu ngi tuddoon Ubayda ibn al-Xaaris ibn Abdil Muttalib wala ibn al ibn Abdi ibn Qusay ah, moom mu ngi tuddoon kon Ubayda ibn al-Xaaris di Ubayda di doomi al alharis boobu di bu dee ci riwaaye imaam ibn isxaaq dane ibni abdilmutalib di doomi abdilmutalib di alxaaris ibn abdilmutalib euh, nekkoon euh, euh, frère ci kan ci abdullah mi jur yonent bi aleyhi salatu wasalaam di doomi abdilmutalib ibni abdi manaaf non non non alxaaris ibn abdilmutalib du bii alxaarit alxaaris ibnu mutalib la euh, ndax riwaayé bii dafa am problème kon bu mooy dafa am njuumte ci ubayda ibn alxaaris ndax dafa amoon ci abdul mutalib am na doomam ju tuddoon alxaaris loolu gisoon nañ ko ci début siira bi waaye kii ubayda bii nii ki ko jur du alxaaris boobu ubayda bii ki ko jur mooy xaaris boo doomi mutalib xam nga yaa ngi fàttale ko mutalib Mutalib ci mbokki kii la woon mooy Mutalib boobu ci mbokki Haashim yi mooy freeru Haashim bi nga xam ne bi nga xam ne ci la Abdul Mutalib mii maamu yonent mi alayhi salaatu salaam bi ñu ko yóon bi ñu ko bàyyee bi nga xam ne ci la ne woon fële Madinatul Munawwara ala saakina dolu saatu saab nekk tout tànk frère baayam bi di Mutalib ndax baayam moo doon kan Haashim Muhammadun ibn Abdillahi Shaybata haashimin wa abdi manafin ma qusayhimi mooy ne e, kii nu mu tudd e, e, mutalib bii di maamu ubayda moom mooy frère haashim mi nga xam ne mooy bàyyi abdul mutalib abdul mutalib daal di jur abdullah mi jur yonent bi aleyhi salatu wassalaam moo tax riwaaye imaam siiratu ibn hisham bi version bi ma ci yor dafa am problème ndax Ubayda ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib non Ubayda ibn al-Harith ibn al la mooy Muttalib frère u la moom moo ñëwoon jëloon jaaroon fekk Hachim génn na àddina moom mu jaar Sham jaar Medinatul Munawwara comme que mooy seen convoi yi fi muy jaar yàgg nañ koo def seeni i maam ba léegi léegi mooy ne foofu mu doon jaar. fa la jaar jëm fa comme que euh, Abdul Muttalib waa kër yaayam fa lañ ne woon yaayam fa la jógoon Madina mu jaar fa fekk mu nekk tuut tànk fa lañ ko bàyyi woon mu jël ko ëndaale ko màkk bi muy dugg si waa màkk gis ko mu ànd ak ak gone gum teg ci kii ñu jàpp ne ab jaam la gum jënde fa mu jóge ci gëléem gi ñu naan ko léegi nag gone googu ñu koy woowe Abdul Muttalib jaamu Muttalib nii ba Muttalib naan leen toskare ñeel na leen yéen waa Quraysh lan ngeen di wax nii naan naan kii di sama doomu frère bi Hachim ngeen ñëw naan ma sama jaam la léegi nag tur boobu daal di law mais Shayba la tuddoon Shaybatul Hamd waaye ñoo tax Abdul Muttalib Muttalib boobu nag moom mooy maamu al Ubayda bii moo tax mu ngi tuddoon nan Ubayda di doomi alxaaris alxaaris boobu di doomi ku ñuy wax Muttalib biñ la wax sànq Muttalib boobu di doomi Abdi Manaaf Abdi Manaaf di doomi Qusay ba ci kaw ba ci kaw continuer mooy euh, euh, kii Muttalib bi mooy maamu ñoom imaam Ash-Shafi'i moo tax ñaa imaam Ash-Shafi'i al-Muttalibi moom ci foofu la jaar imaam Ash-Shafi'i foofu la jaar moom moo tax ñu naan ko imaam Ash-Shafi'i al-Muttalibi loolu la léegi kon Muttalib boobu mooy maamu Ubayda bi moo jur baayam di al-Harith moom Ubayda dafa bokkoon nag ci ñu njëkk a dugg ci lislaam kaana min as-saabiqiina al-awwaliin dafa bokkoon ci ñi njëkk dugg ci lislaam bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam woowee ma wootee Makkatal Mukarrama moom nag Ubayda bii moo magoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay at nii moo ko ji moo ko njëkk a juddu ci dix la ko mage woon dix la mage woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Ubayda ibn al-Haaris ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaaf ibn Qusay radiyallahu taala anhu wa arda moom eh, bokk na ci ñi nga xamante ne nii kon ñu njëkk a tuub ñi njëkk a gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk ci waa bani eh, abd bani Qusay bani Abdi Manaaf al-Qurashi bokk na tamit ci gàddaay gi ñuy gàddaay na moom ak ñaari mbokkam di ak Tufayl ak Xusayn di ibn al Xaaris ibn al Muttalib moom nag dafa newoon koo xamante ne nii ku amoon daraja la ku yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegoon ci makaana bërëb bu rëy bu kawe woo xam ne amoon na ci moom daraja ju rëy moom Ubaydat ibn al Xaaris radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ba bi nga xamante ne ci la xare yi commencé bi ñu gàddaay yonent bi alayhi ci waxu yenn boroom xam-xam yi ci waxu imaam ibn Isxaaq moom dane Ubayda ibn al bi moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam njëkk yox drapeau mu jiite benn guerre di sariya sauf que imaam ibn Isxaaq waxam jooj da koo da koo da ko gàll ci benn da ko conditionné ndax dafa après lool comme niñ koy gisee dafa riwaaya beneen riwaaya ne nee nañu nag këne Hamza lañ njëkk a yónni ibn Abdul Muttalib moom la yonent bi alayhi salaatu salaam njëkk a jox drapeau mu dem xare ji boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam génnul moom Hamza ibn Abdul Muttalib imaam Ibn Hisham ne bu imaam Ibn Isa ne loolu de bu dee dëgër la bu dee Hamza ko wax de dëgg la ndax Hamza ne doonu loon wax lu dul dëgg kon nga gis da ko conditionné bu dee ne riwaaye boobu wér na ba ci Hamza ibn Abdul Muttalib siino bu dul loolu imaam Ibn Ishaq comme ni mu ko waxee nii ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni bi nga xam ne ci la dem xare ji ghazwatu Waddaan di al abwaa di xare bi mu njëkk a def bi mu ñëwee safar la ko commencé toog li des ci safar toog une partie de rab de de de de euh, euh, li nga xam ne mooy rabiul awal di weeru gàmm ci la yónnee mu ne ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi muqaamihi bi muqaamihi dhalika bil madina ubayda ibn al harith ibn al muttalib ibn abd manaf ibn qusay ci la yónnee moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam ubayda ibn al harith di doomi al muttalib almutalib di doomi abdi manaaf ibn qusay bi mu ko yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xare boobu imaam ibn isxaaq nee na sittiina aw samaaniina raakiban min al muhaajiriin laysa min al ansaari ahad nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy yónni ubayda ibn al di ko yónni ngir mu xare ji jour boobu noonu première sariya ci waxu imaam Ibn Ishaq bi mu conditionné teg ko teg ci ay charte bu dee waxu Hamza bi wér na mu ne mu ngi ko yónni fii sittiina aw samaaniin soixante ci soixante wala quatre-vingts raakiban ñoo xam ne ay gawar lañoon dañoo waroon bi ñuy xeexi bi ñuy xare ji minal muhaajiriin ñoom ñépp rang ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy muhaajiruuna ñi nga xam ne ñoo génne woon Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman te kuffaaru qurayshi ni daal di leen exilé nee na 60 lañ woon wala 80 yoo xam ne yu war lañ woon ngir dem xare ji premier drapeau bu yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di samp te boobu mi mu koy samp moom génnul moom alayhi salatu wasalaam di sariya mu ne moom imaam ibn ishaq laysa fihim min al ansaari ahad nee na amul kenn ci waa lansaar yi ku ci bokk loolu xam nañ lu tax ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam bi muy jël ñoom accord ci razo ci euh, aqabatu mina bokku ci woon këne dañ da waxoon ñu protéger ko accords yi moo doon ñu protéger ko comme ni ñuy protéger seen bopp ak seeni doom ak seeni soxna waxu leen woon ñu protéger ko ci biti mu génne leen ak xeex loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasallam ghazwatu bi njëkk al muy al abwa benn lañ ay tur lañ rek comme ñu ne euh, comme ghazwatu euh, xandaq ak ahzab bii ñu koy tudde ahzab ndax coalisés yi nga xam ne ñooy waa Quraysh waa Ghatafan ak arab yeek ñoo ñu ñu tudde ko ahzab mais xandaq ndax pourtant même xeex bi la canal ba ñu fa nga xam ne moom lañ gasoon ci buntu Medina ngir koffaaru Quraysh ni bu ñëwee duñu ko tëb mooy benn xare bi la mais dafa am ñaari tur waddaan ak abwaa tamit c'est pareil mooy ghazwatu waddaan aw ghazwatu abwa bi yonent bi alayhi salaatu mooy xareñ bu njëkk tamu dem fekk fa waa Quraysh daal di rëcc mu daal di am accord ak waa Bani Damra xeex amul kon comprendre li tax imaam Ibn Ishaq ne laysa fihim gis nga 60 yooyu wala 80 yooyu xare ji woon ànd ak à leur tête al-Harith radiyallahu mooy ne kenn ci waa Ansaar bokku ci woon léegi nag bi mu ko chargé loolu ne ko ngir mu dem imaam ibn Ishaq ne fa saara xatta balaga ma an bil Hijaaz bi asfala thaniyati al mara al mara mu ne ci la deme moom imaam euh, euh, euh, Ubayda ibn al Haaris daldi ànd ñooñu dem ci mission bi ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi yónnee Euh, mu dem ba àgg mu dem xatta balaga ma bil xijaas ba ni muy jotee agsi ci oasis foo xam ne am ndox ak teen moo fa nekk wala benn genre mbalka walla benn kii nu tudd ab oasis voilà mooy yi nekk ci ci àll bi rek nga gis foo xam ne ndox dafa am ni comme genre déeg ab déeg voilà ñu ne déegu déegu déegu déegu déegu déegu lompul wa ainsi de suite mu ne kon bam agsi foofu maa an ci ndox moomu bil xijaaz ci xijaaz xijaaz mooy foofu yépp noonu ay Makka dina foofu noonu yépp mu ne bi asfali saniyatil mara ci foo xam ne muy saniyatil mara foofu ab bërëb la mu agsi bi ñu agsee foofu mu ne bi mu agsee nag moom fa laqiya biha jam'an 'aziman min Quraysh ah cette fois-ci nag ñu daal di fay fekk mbooloo mu bari ci waa Quraysh waaw ah, bii wute naag bi njëkk de yonent ma saa saam dafa génn fekk gaay ci bii nag Ubayda ibn al-Haaris dafa ñëw radiyallahu anhu fekk waa Quraysh nef daje fa mbooloo mu toll noo xamante ne ci waa Quraysh waaye ndax xeex am na imaam ibn Isxaaq ne rahmatullah alayhim falam yakun baynahum qitaal mu ne xeex amu fa jour boobu illa ann Sa'd ibn Abi Waqqaas qad ramaa yawma'idhin bi sahmin fa kaana awwala sahmin rumiya bihi fi sabiilillah fil islaam Allahu akbar nee bi ñu agsee foofu nag xeex amul malgré daje nag waa Quraysh ñu bari xeex amul lu tax amul mu ne daal xeex amul jour boobu waa lan moo xew mu ne illaa xeex amul de waaye sauf que Sa'd ibn Abi Waqqas di Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ tarjamaam bu yàgg min alsaabiqina al awalin Saad ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne moom ramaa yawma idin bi sahm génn na fa ab xeejam daal di koy sànni yéeféer yi bés boobu mu ne nag sànni googu mu sànni xeej boobu xeej boobu mu sànni fa kaana awwala sahmin rumiya bihi fi sabilillahi fi lislaam oh mu ne nag gis nga xeej boobu mu sànni mooy xeej bi ñu njëkk a sànni ci yoonu yàlla ci lislaam kan moo ko sànni Saad ibn Saad ibn Abi mooy ki njëkk a tiire tiire tiire dara ngir xeex ci lislaam mooy ki ko njëkk a def xeej moo njëkk a jël xeej daal di koy sànni ci yoonu yàlla Allahu akbar mu bokk ci manaaqiba mi li waxoon nañu ko bi ñuy def tarjama moom Saad hada xaali fa ayukum yuriyani xaala muy Sa'd ibn mooy ki njëkk a sànni xeej ci lislaam imaam ibn Isxaaq nee na summa nsarafa al qawmu an il qawmi wa lil muslimiina xaamiya wa farra min al mushrikiina ila al muslimiina al miqdaad ibn amrin xaliifu bani zuhra wa utbat ibn ghazwaan ibn jaabirin al maazini xalifa bani nawfal ibni abdi manaaf wa kaana muslimayn walaakinnahumaa xarajaa liyatawaasalaa bil kuffaar kon imaam ibn isxaaq ne bi ñu demee noonu nag ah, ku nekk daal di dem summa nsarafa al dem sa yoon ku nekk daal di ñibbi jullit ñi nag gina am ak xadar ak eh, am li nga xam ne xaw a galvanisé wu le fait que Quraysh <laughs> am na ñu ñu dajeel de mais de xeex amul te li xeex amul jógawul ci ñun kon nag ah amug wextan que ne léegi xam nga yii mooy ne ñu gin ci ame loo xam ne moom la ñuy mën a protéger wu alxaamiya mooy gis nga yii nii doon xew nii ñu doon dem dañ ci doon jànge tamit dañ ci doon dalee na gën a may expérience ci guerre xam nga ñoom masuñoo guerre ñii nii peut-être ci waa Ansaar ñu fekke ay seen xeex yooyu mais ñii ay muhajirun rek lañu te Makka gisoo woon ñoom ñii biñ juddoo léegi gisoo woon ñuy am seen xeex yooyu entre seen biir razzia ak yooyu gisoo woon ñoom mu xew seen biir mais yii nii day doon tax tamit ñu gën am expérience de guerre léegi ku nekk dem wa farra min al mushrikiina ila al muslimiin bi mu demee noonu nag am ñoo xamante ne nii ci biir yéeféer yi lañ ne woon mais ay jullit lañu woon muy ñaar muy al miqdaad ibnu amr moom gisoon nañ ko al bahraani muy al miqdaad ibn al aswad dañ ko ibn al aswad di ko wax tamit ibn amr muy al miqdaad boobu moom mu daal daw daal di jóge ci yéeféer yi daal di ñëw ci jullit ñi ndax moom jullit la woon dafa génnoon àndoon ak armée yéeféer yi uniquement ngir mën a rëcc ba mu ñëwee bañ gis jullit ña jooy mu daal di daw ci ñoom moom rek la mu ne déedéet wa Utba ibn Ghazwan ak Utba di doomi ñoom ñaar ay jullit lañu woon waaye dañoo génn xaraja li ngir ñu mën yi bañ foog dañuy bu ñëwee ñu àgg ànd ak jullit ñi daldi mën a agsi ci ñoom daldi daw si waaye ñan ñoo jiite woon euh, kuffaaru Quraysh ni imaam ibn isxaaq ne fa ne ki newoon wa kaana ala al qawmi ikrimatu bnu abi jahlin mu ne ki nga xam ne moo jiite woon euh, xare boobu ki jiite woon bokk kuffaaru qurayshi ni moo doon ikrima di doomi abi jahlin alayhi min allahi maa yastaxiquhu moom abu jahl doomam ji di ikrima mujj na tuub bien après après kon loolu mooy li nga xamante ne ni moo xew foofu euh, am na nag lool benn wax la ne Ikrima moo moo fa newoon moo jiite woon waa Quraysh waaye imaam Ibn Hisham moom soloo na ne jële na ci Abi Amr ibn al an Abi Amr al-Madani annahu qaal kaana alayhim Mikraz ibn Hafs mu ne moom imaam ibn Hisham moom dafa solo lu wuteeg li imaam ibn Ishaq ne Ikrima moo leen jiite woon mu ne moom imaam ibn Hisham haddathani ibn abi amr ibn al-Ala mu ne ibn abi amr ibn al-Ala moo ma nettali an abi amrin al-Madani mu jële ci abi amrin al mu ne ki nga xam ne moo jiite woon keroog yéeféri doo Ikrima waaye Mikraz di Mikraz ibn Hafs mooy ki nga xamante ne moo leen diite woon e, nekkoon ahadu bani Ma'is ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr bokkoon ci waa kojug ñooñu ba ni ngi ñëwee ci waa Fihr kon ci Fihr mi maamu Quraysh kon loolu mooy xare bu njëkk bi Seydina Abu Ubayda ibn al-Harith noonu la fa deme waaye xeex amul am ñaari jullit ñu al ibn Amr ak Utbat ibn Ghazwan daldi jóge ci yéefér yi daldi ñëw ànd ci ranwu jullit ñi ginnaaw loolu euh, Ubaydat ibn al-Haaris radiyallahu ta'ala euh, fekke na Badar Badar mooy ki njëkk a liiwaatoo moom keroog bi kuffaaru qurayshin yi utbat ibn rabi'a alayhi min allahi di shayba shayba shayba ibn rabi'a ne woon yonent bi aleyhi wassalaam génneel ñu axrij lana akfaana min qawmina ne ko génneel ñu ñi nga xamante ne ci suñuy ñoñ lañ bokkuta suñuy nawle lañu ñu xeex ak ñoom ndax soxlawuñu wàllansaar yi ak faa un kiraam ñoom dañu tedd lañ ñoo xamante ne nii euh, ñoom ñoo xamante ne nii kii la euh, ay nawla yu yu tedd lañu waaye ñun soxlawuñ ñi génneel leen yow Muhammad génneel ñu ñi nga xam ne ci ñun lañ bokkoon waa Quraysh ah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog dane bi muy tàgg tànn ñi nga xam ne ñooy dem léewaatoo koor ak koor ak Shaybat ibn Rabi'a Utbat ibn Rabi'a ak al-Walid ibn Utbat ibn Rabi'a jour boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane qum yaa Ubaydat ibn al-Haaris ne Ubaydat ibn al-Haaris jógal ci biir jullit ñi Badar wa qum qum yaa Hamza ne Hamza jógal qum yaa ali ali jógal ñoom ñett ñoo ñoo dem seydina Hamza daldi rey num gën a euh, rey num gën a gaawe al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a Ubayda ibn al-Harith moom mooy ki nga xamante ne nii moom mu ngi euh, daje woon ak ki nga xam ne mooy Shayba ibn Rabi'a ñoom ñaar ñoo daje woon ñu daldi gaañante ku nekk ba mujj gi ci la Hamza ibn Abdul Muttalib ak Seydina Ali ibn Abi Taalib fekk fa Shayba euh, Utba euh, Shayba boog daldi koy jekkali euh, Utba Utba boog Utba Utba ibn Rabi'a fekk fa Utba daldi koy jekkali Shayba këlee ko rey Hamza léegi ñu daldi koy rey yenu Seydina Euh, Ubayda yóbbu ko fekk mu dese tuuti mu nekk ci sukuraat ndax gaañ na ko gaañ gu moom ci la génne àddina ci weeru Ramadan ginnaaw gi ci la àddina moom ci deuxième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom di Ubaydat ibn Abdi Manaf ibn Qusay kon radiyallahu ta'ala anhu wa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu